a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah muhammad ibn abdillaah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah amma ba'du fa yaquulu rabbunaa fi suurati aali imraan alayhimu salaatu wassalaam baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim yansurkum allahu fala gaaliba lakum wa in yaxdulkum faman da alladi yansurukum min baadih wa ala allahi falyatawakkali almuminuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wàcc laayaab téeméer bi ak juróom benn fukk mu ne yansurkum allah saabule bis nga bu leen boroom bi tabaaraka wa taala dimbalee fala gaaliba lakum amul kenn ko xamante ne moo leen mën a wa way yaxdulkum waaye bu leen seetaanee génn ci seen mbir gàcceel leen faman dalladi yansurukum mu ana kan moo leen mën a dimbali min baadihi ginnaaw moom wa ala llahi te ci borom bi tabaraka wa taala dong falyatawakkali nay wàkkeerlu almuminuuna ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi mu ne wamaakaana te nekkul nag li nabiyin ñeel benn yonent ay yaxul la muy daal di jël mooy daal di tricher daal di jël ci li nga xamante ne nii mooy ci màng mi te daal wuñ koy daal di wul gu ñu ko mu daal di ciy jël mooy daal mu daal di wor voilà moo tax suñu boroom ne man ghashana mooy al ghasha yooyu al ghulul mooy jël ci butin de guerre boo xam ne kenn daal di wul koy séddale nga daal di ciy fab mu ne loolu ab yonent sax alayhi wassalaam daal di wuy daal di wul jaadu benn yonent di def loolu le wamay yaxlul léwu la neen ab yonent nag mooy ñi ci des moom waxi noppi moom wamay yaxlul képp koo xam ne dafa wor daal di jël ci alal yoo xam ne ñépp alhamdulillah ñépp ko moom mu daal di ciy jël laata ñu koy jox moom lan ci am même bu am na ci kooku de yàtti dina dikke bi maa xal la dina indi li nga xam ne moom la jëloon faboon ko waroon ko nit ñi jëloon ko ci yawmal qiyaama bés pénc loolu moo tax yonente mi alei saatu salaam ne woon ku nekk la nga sàcc yawmal qiyaam boo ñëwee dañ koy teg saw loos moo tax di nga gis koo xam ne moom aw nag la ñuy teg ci loosam ndax ay nag la doon sàcc mooy kooku yaakaar nga ne dina bouger yawmal qiyaam kooku mooy koo xam ne dafa dekki fukki nag sawaay tegu ci loos bi kooku xam nga ne du dox ñépp xam ne sàcckatu naga ngale waaye waa ji nga xam ne moom da imaginer gaa yi nga xam ne ab dëkk lañ ne tuuf lañ ne fuuf daal koy toje gaa yooyu moom am nañu problème de gaa yi nga xamante ne nii ñoom ay ay mooy lu nekk rek la nga sàcc mooy ne loolu la ñuy jël daal di la koy daal di koy ko jox koy moo tax lam ne woon ku sàcc dara ci suuf loolu dañ la koy defal benn caq loo xamante ne nii yawmal qiyaam moom lañ la koy takkal te wóor na la yow doo avancé mooy gis nga suuf si juróom-ñaari suuf boo sàccee suuf su ndaw ci toolu jàmbur wala kër jàmbur nga jël ci lu ndaw yonent bi alei saatu salaam nee na gis nga foofu suuf soos ba juróom-ñaareelu suuf loolu lépp lañuy ñuy la ñuy natt na mu toll daal di la koy defal benn caq bu rëy yawmal qiyaam daal di la koy wékk ku la gis xam ne sàcckatu suufa nga le kon nag gaa yi nga xamante ne ñooy tojakatu suuf yi ñooñu war nañoo xoolaat li ñuy liggéey de ma gi tu ayatawa tuwaffa ñu daal di matal kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat li nga xam ne moom la doon fàggu fii ci kaw suuf wahum te ñoom bu keroogee laa yuzlamuna kenn du leen wàññil seen tooñ seen seeni jëf te kenn du leen tooñ di leen teg ay daan yu ñu deful woon mu ne afa man ittaba ndax damay laaj man seen borom ndax waa ji nga xam ne dafa topp ridwaanallah topp lépp loo xam ne moo koy may ngërëmal yàlla kooku noonu waa ndax kooku moom man naa yem kaman est ce que man naa yem a dafa dellu bi saxatin dellu ci li nga xam ne mooy am sànj am mer minallahi bu tukkee ci borom bi ndax la mooy yi borom bi tere rek moom ci lay ne wa ma waahu tawaajoo jële moom ak mujjam ëllëg jahannamu mooy safaraaw jahannam wa bi sata ak a ñaaw almasiiru li nga xam ne mooy mujj ga mu ne hum gis nga ñii ma fi tudd muy ñi gëm yàlla waa ji nga xam ne day topp ngërëmu yàllaa ko yëngal ci lépp ak waa ji nga xamante ne nii ñoom moom yëfi ci mooy yàlla la ñuy ne ba dellu ci li nga xam ne mooy am neram mu ne hum ñoom darajaatun ñoom ci seen bopp ay daraja lañ ñooy ñan mooy boroom daraja yi mais ñii ñooy ñan mooy ñi nga xam ne ñooy ñi mu njëkk wax di jëf lu baax ñooñu darajaatun ñoom ci seen bopp waxuma la ñoom dañuy ut ay daraja mais ñoom ci seen bopp ñoo incarné daraja yi de ñooy asxaabu darajaatil aliya yu kawe ya inda rabbihim fa seen borom waaye nag ñi nga xam ne ñooy ñoom la wax ñële ñi nga xam ne ñoom dañoo dellu ci merum yàlla ñoom ay darakaat lañ am mooy yu jëm ca suuf. ñoom moom foofu lañ jëm ay kaaw wa ma wa mu ne wallaahu te borom bi basiirun mooy aji gisaakoon bi maa na ci li nga xam ne ñaari ko teyit kii def ngir ngërëmu yàlla kii dem di mooy boroom bi ba dellu ci sànjam ñoo ñëpp borom bi daal dina leen xam ne mu ne la laqad dëgg-dëgg man allaahu boroom bi di xéewale na alal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi id keroog bi nga xam ne ba'atha fiihim ci la yebal ci seen biir rasuulan am ndaw muy sallallahu alayhi seen biir lañ bokk waaw ci seen biir la bokk yatlu alayhim mu leen di jàngal laay laayaay borom bi tabaaraka wa taala wa yuzakkihim mu leen di tàggat di leen fóot di leen fóot ci seen bàkkaar yi seen shirk yi wa yuallimuhumul kitaab mu leen di jàngal li nga xam ne mooy téere bii di alquran wal xikma ak li nga xam ne mooy sunnaam di xadiis yii nga xamante ne xam-xam bu kawe wa in kaanu tamam même bu doone yooyu ñoom nekkoon nañ min qablu lu jiitu mu leen di dikkal la fii dalaalin mubiin ci cànkute ku leer nañ ci lañ ma masa nekk muy waa Quraysh ak waa àddina bi yépp mu ne awalam ma ndax ma nga xam ne asaabatkum la leen laal xamante ne moo leen dal tey Uhud fii xat musiba boo xam ne xat xat lay mislayha ñoom daal di woon ngeen la ñamal ñi nga xamante ne ni mooy ñamoon ngeen mislayha ñaar yu mel lan mooy waa Quraysh ci boppam dañ leen a rey lan li nga xamante ne nii mooy ñoom 70 lañ rey ci yéen alors que yéen ñamoon tegal nga leen ay mettit ñaar duubulu lii ndax da ngeen rayoon ci ñoom 70 jàpp ci ñoom 70 yéen est dañoo jàpp ci yéen ay prisonnier jàppuñu benn prisonnier ñoom waa Quraysh kon nag mu ne waa yéen bi mu leen dalee musiba gii boo xam ne yéen asoktum mislayha moso jotoon ngeen lool ci waa Quraysh ñaari rayoon ngeen ci ñoom 70 keroog Badar jàpp ci ñoom 70 kultum waa léegi nan ngeen man de waxe naan an na hada naan mii mii mii defet bi fan la war a war a jóge ndax gars yi dañ doon posé wu question après sahaaba yi radiyallahu anhum man na nag naka la ñu luy mën a dare moo tax Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne man xaw ma woon ne ñun suñu biir am na ñoo xam ne dañoo bëgg àddina ba ni suñu borom ne minkum am na ci yéen ñoo xam ne man yuridul dunya wa minkum man yuridul axira am na ci yéen ñoo xam ne de li ñu namm te bëgg ko mooy àddina mooy lan mooy màng mi ndax bañ gisee màng mi lañ mooy ñu jóge ca kaw montagne ba bañ gisee màng mi gars yi di ko dajale lañ ne nañ dem ah léegi xare bi jeex na xool waa Quraysh li ñuy dawe sori nañu ba gars yi ñëw nañ seen centre de commandement ba te commandement ba teg ci seen loxo di dajale màng yi nañ wàcc seen chef ne leen eh, da ngeen a fàtte woon li yonent ma lay sa sa wax waxoon na ne bu ngeen ñu gisoon ñu ñu leen di rey di leen lekk seen yaram yi sax bu leen ñëw di ñu jàppale te bu ñu gañee di dajale màng bu leen ñëw bu leen jàppale xanaa neen ko fàtte ñu ne jubluwuñ ci woon lool kon nag suñu borom ne yéen kon nag nan ngeen di laaje naan an naa haada kultum ngeen naan an naa haada waa lii nan na ñu man a dale waa waa defet bii nii nan la man ñun dale te yonent bi alei saat salaam ne ci si biir suñu biir suñu borom ne hee wax leen qul wax leen yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam huwa min indi anfusikum bi ci seen ne ñu digal leen def leen ngeen commencé def ngañaay di ñëw ngeen far ba ko mais kon ci seen biir la jóge voilà inna allah dëgg-dëgg boroom bi ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko ku ko am kap la de wa mu ne wa ma asaabakum lépp nag loo xam ne lu leen dal la yawmal taqal jamaani bés bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi daje keroog ci xare bi lépp lu leen dal ci ñi dee ak ñi blessé ak ñi nga xamante ne dañ leen a gaañ ba mënatuñoo jóg ñu far faatu ñoo ñëpp mu ne loolu lépp fa bi idnillah ci ndigalul borom bi teg kese la teg woon moom moo ko soppoo woon noonu wali ya'lama ngir mu feeñal ndax borom bi xam na laata mu leen di bind al mu'minina ñi nga xam ne ñoo way ngëm yàlla dëgg tey taqoog ndigal yi tey sori tere yi mu ne waaye borom di da koo defi wali ya'lam alladhina naafaqu ngir tamit mu daal di leeral gaa yi nga xamante ne dëgg-dëgg ci seen biir doon wootee ne ay jullit lañ te ay naafiq lañ comme keroog ni ko waree Abdallah ibn Ubay leeral na ko bi muy dëpp 300 personnes lu yóbbaale ñu xam ne ñii ñëpp ay naafiq lañ waaye ña xawoon a des sax résister. keroog bi defet bi amee dégg nañ ñu leen doon wax keroog naan bu doon mbir yi yow kaana lanaa minal amri shay'un maa qutilnaa haahuna ñooñu suñu borom tamit leeral gaa yooyu ne malgré booy tax tamxiis gi leer booy fóot googu tëgg comme ni forgeron bi tëgg fer bi bu xomaagee loolu la borom bi def ba moo tax keroog naafiq yi dañoo feeñ ba seen président génnee ña desoon rescapé feeñaat nañ ba defet bi amee ñu naan ñun buñ amoon ci mbir yi dara kenn duñu faat fii suñu boroom kon nag ne loolu lépp wala ma ngir tamit ngir mu feeñal de alladina gaa yi nga xamante ne ni muy naafaqu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy naafiq yi yi waqiila te ñuy wax lahum ñu leen doon wax keroog a ashawt ah, ah, di dellu ne waayow fii xare du fi am quoi nañ dellu waq yi la ñu naan leen lahum ñeen leen taalaw ay waay ñëw leen waay waay fu ngeen jëm bi naan nañ bu abdallah ibn bay naan maa ngi dem 300 personnes topp ko ànd ak moom ñu naan leen abdallah ibn amr ibn haram moo leen doon wax lii radiyallahu anhum naan leen waay waay dikk leen bu leen gàcceel seen ñooñ ak seen yonent bi ngeen gisee lii xew xare nara am ngeen nara dem ko ñaan leen ñëw leen xaatilu xare leen fi sabilillah ci yoonu yàlla awit fa'u wala moom ngeen défendre seen bopp sax bu dee yàlla taxul mais ngeen défendre seen seen seen bopp bopp ah xaalu naan law naa la mu qitaalan waaye bu ñu xamoon ne xeex dina fi am non la tabaanaakum quoi konoon tegoon dinañ leen topp quoi ah waaye fii bon en xare du fi am quoi xam nga loolu la wax keroog ba waa ji ne ko ak Seydina Abdallah ibn Amr abadakumullah ne leen sori leen fële borom bi sax ne sori leen borom bi dina doyal dina doyloo yonentam leen sori leen aywa hum suñu boroom ne hum gis nga ñoom naafiq yoo yële lil kufri yawma idin keroog ak kéefër aqrabu lañ gën a jege minhum ci ñoom kéefëra leen gën a jege lil imaan ci ngëm yàlla te moom lañ gën a jege na ba moo tax ñu ngay wax bi afwaahihim tar seen gémmiñ ya maa laysa fi quluubihim loo xam ne nekkul ca seen xol ya de lañ doon wax di puukaree ko pompe yépp naan bu xare amee parce que wallahu te borom bi la bu bi maa bimaa yaktumuun mooy li nga xam moo xam dëgg-dëgg li nga xam ne moom lañ doon nëbb en fait alhamdulilah bo mooy naafeq yi en fait avant dañ doon dañ doon wan ay ay kii surtout seen président bi xam nga am na benn affaire boo xam ne gisuñu ko keroog parce que bon xare bi kese lañ wax moom <laughs> moom a fait Abdallah ibn Ubay li mu doon def non foog naa lool lool lañ leen daay bu bii di ñëw parce que waxtu wi day jot insha allahu taala ñu gis ko door a jàll. <laughs> ci li tax borom bi di wax nii naan ñu ngi wax ci seen gémmiñ ñi seen làmmiñ ñi loo xam ne aka wute lu nekkul ci seen xol ya waaye borom bi xam na li ñuy nëbbu lool kon bii di ñëw ñu gis nettali bu bu reetaan lu boobale. wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala la muhammadin wa ala a wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin